inda al-karb laa ilaha illa allahu al-azimu al-halim laa ilaha illa allahu rabbul arshil azim laa ilaha illa allahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim muttafaqun alayhi al imam al hafiz moom lim na hadith bi tëj di wax ci ay buntu ci wàllu ay masala yu jëm ci wàllu ñaan walillahi alhamdu wal minna mu ne wa an ibni abbas mu ne mu ngi jële ci doomi abbas yi radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana di wax ci jamonoy métit jamonoy tartar mooy al karb waaw doon na wax moom alayhi salatu wassalam doon na wax li nga xam ne euh, mooy ñaan gi waaw te dinañ ci ñëwaale côté bii pour lañ doon wax ne woon xadiis bee weesu lañ koy wax insha allahu taala euh, dinañ ko wax fii waaw mooy ñaan te loolu waxoon nañ ko fi sax que ñaan ci boppam daa am ay façon ah. ñaan du rek ab talab mooy ñaan soxla waaw waaw mais am na leneen lu muy tekki dinañ ci ñëw insha allah taala mu ne ko nekkoon na di wax indal kar bi jamonoy weñ sa jamonoy tartar waaw laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla al azim mu màgg mi alxalim ki nga xam ne moo lewet ci jaamam bi ah képp ku koy moy am na kàttanu mbugal la ci saase waaye ak lewetam tax na ci ñoom da leen di yéexe ngir ñu dellu si ci moom laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla mi nga xam ne rabbul arsh al moom mooy boroom arsh bu màgg bi laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk ko jaamu di ay lor kooku mooy kan rabbu samawat boroom asamaan yi juróom-ñaar wa rabbul ardi ak rabbu boroom ñaari juróom-ñaari suuf rabbul arshil mooy boroom arsh bi nga xam ne mooy bu tedd bi voilà kon mu ngi nii mu ne muttafaqun alayhi bii de ki nga xamante ne moom moo ko solo mooy al imaamu al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima léegi laaj bu njëkk bi mooy est que ñoom ñaar dong ñoo kaa <laughs> ñu ne la déedéet hadis bi seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi indi na ko barab yu bari ci musnad bi ci musnadu ki nga xam ne mooy bani Hashim wa min musnad bani Hashim musnad Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma na ko noon seen taalibe imaam Abu Isa at-Tirmidhi na ko noon al imaam Ibn Majah rahmatullah ala al-jami' al imaam al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci ñeenti bërëb ah ci ñeenti bërëb la ko indi rahmatullahi alayhi fi ko njëkk indi mooy eh, non ñetti bërëb la ko indi ñetti bërëb ñetti non la ko indi ñeenti <laughs> sauf que ñaar yi da leen a tegale moo tax voilà dañoo taqaloo kon al imam voilà al Bukhari rahimahullah kitaabu da'awaat baabu du'a inda al karb mu ne Muslim ibn Ibrahim mu netta suñu sëriñ ah Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi euh, al-Farahidi mawla Abu Amr al-Basri rahmatullahi alayhi ash-Shahham rahmatullahi alayhi ne woon boroom xam-xam bu mag génn àddina deux cent vingt-deux siqatun euh, ma'mun ah génnoon bi muy génn àddina nag laa fekkoon mu daal di silmaxa qaala mu ne haddathana Hisham mu ne ki ñu nettali mooy Hisham di Hisham ibn Abi Abdillah euh, Sambar c'est Sambar comme Jaafar Sunbur lañ doon wax non Sambar voilà gis naa ñu koy boroom xam-xam yi eh, di ko takk ne non sambar la ala wazni Jaafar voilà muy Hisham ibn Abi Abdillah sambar ad-Dastuwaa'i voilà Abu Bakr al-Basri ar-Rib'i al-Hafiz rahmatullahi alayhi eh, gane àddina l'an soixante-seize à peu près génn àddina cent cinquante eh, cent cinquante-quatre rahmatullahi alayhi muy Hisham Hisham Hisham Hisham rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Qatada mu nekk nettal mooy Qatada bi Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Khattab al-Basri yu génn àddina la 60 génn àddina 117 rahmatullah alayhi Abul Aliya mu jël ko Abul Aliya Rufay' ibn Mihan Abul Aliya ar-Riyahi hmm, al-Basri bokkoon ci Banu Tamim rahmatullahi alayhi tabi'i la woon borom téere yi rahmatullah alayhi génn àddina euh, li nga xamante ne mooy euh, vers les années quatre vingt am na nag ñu ne ba cent six waaye amaana quatre vingt mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgg rahimahullah an ibni abbas mu jële ko ci abdallah ibne abbas ibne abdilmutalib ibne hashim ibne abdi manaf abul abbas al-Qurashiyu al-Haashimiyu al-Makkiyu al-Madaniyu génn àddina 68 fële ca Taa'if rahmatullahi wa radiyallahu anhuma annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yad'u 'inda al-karb laa ilaaha illa Allahu al-'aziimu al-haliim laa ilaaha illa Allahu rabbu as-samaawaati wal-ardi rabbu al-'arshi al-'aziim voilà bii nii la ko def waaw ah. rabbul arshi al azim xam nga ci riyaab bi nu ñëw wa rabbul ardi rabbul arshil karim yooyu yëpp am na dinañ ci ñëw léegi al imaamu muslim kanta moom abul husayn rahimahullahu taala moom mu ngi ko indi ci kitaabul zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu du'a al karb mu ne haddathana muhammad ibn al musanna wa ibn bashar wa ubaydillah ibn sa'id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 52 Serigne waa kutubu Sitta wa Ibn Bashar ak beneen Muhammad bi moom it Serigne waa kutubu Sitta di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al Abu Bakr al-Basri al-Hafiz di seexam bi génn àddina gane àddina 167 moom génn àddina 252 ñu ne woon ay xarit bokkoon ay Serigne bokk ay taalibe bokk fuñ dëkkoon Basra rahmatullah moom it Serigne waa kutubu Sitta wa Ubaydullah ibn Sa'id ak Ubaydullah ibn Sa'id ibn Yahya ibn Burda al-Yashkuri mawlahum Abu Qudama as-Sarakhsi wàccoon fële ci Naysabur wa Naysabur yu rahmatullah alayhi génnaat na deux cent quarante et rahmatullah alayhi thiqatun ma'munun sunni waaw xaa ne ku dëgg-dëgg borom sunnaango waaw muy ku <laughs> rahmatullah alal jami mu ne wal lafzu ibn Sa'id mu ne nag la kaddu ma indi fi ma Muslim sama sëriñ ma mu doo tudd Ubaydullah ibn Sa'id moo ko ñëw xaalu mu haddathana ñoom ñépp ñu ne haddathana Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Hishaam muy doomu eh, ad-Dastawaa'i muy Mu'aaz eh, mi nga xamante ne nii eh, ibn Hishaam ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastawaa'i al-Basri al-Yamani rahimahullah génn àddina l'an deux cents rahmatullah alayhi qaala haddathani abi baan lañ gisoon sànq muy Hishaam ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastawaa'i rahimahullah an qatadata gis nañ ko sa an abil ali gis nañ ko sa an riyahi an ibni abbas radiyallahu anhuma anna nabi anna nabiyallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu inda al-karb la ilaha illa allah rabbul arshil azim Riyad bi luñ commencé la ilaha illa allahul azimul halim la ilaha illa allahul azimul halim ah man maa ko tëb laa ilaha illa allahu al-azimu al-halim loolu la njëkke mooy buriyaat bi kàddu imam muslim yi den bi laa ilaha illa allahu rabbul arshil azim laa ilaha illa allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim waaw <laughs> kon mu ngi noonu ah léegi fii kon li ñu ciy taxaw tuuti mooy euh, côté bii di am na kàddu yi ci rabbul arshil karim rabbul arshil azim euh, ñëw na ci yooyu yëpp ñëw na euh, comme ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax mais fi nga xamante la ilaha illa allah rabbul arshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim mu ne am na ci beneen riwaaya boo xam ne dafay ñëw laa ilaha illa allahu al-azim al-halim mooy bii ñu nekk laa ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul arshil azim moom la euh, kii imam muslim imaamul buxaari indi mooy biñ gis sànq moom lañ gis bi ñuy def euh, taxrij bi xam nga ñun riwaaya bi rabbul arshil karim la jeex kon benn ngoo am riwaaya muslim laa ilaha illa allahu rabbul arshil karim moom lañ gis léegi moom itam bi ñuy def taxrij bi à la place de al azim al halim ah am na nag ci mu ne wa waqa'a jami'u ma tadammanathu haatani riwayatan fi riwayati Wuhayb ibn Khalid lakin qaala al alim al halim waaw imam al Bukhari imam euh, al hafiz ibn Hajar mu ne ñaari kaddu yi yépp nag ñëw na ci riwaay bi nga xamante ne nii euh, Wuhayb ibn Khalid moom moo ko solo waaw mu ne sauf que foofu al alim al halim la wax waaw alalimu alxalim voilà à la place de euh, euh, azim hmm? ñu def alim alalimu alxakim waaw waaw kay allati ashartu ilayha alalimu alxalim wa kada huwa li muslim min tariq ma'ad ibn hisham alazim badal alim comme niñ ko gise sànq loolu yëpp mooy bu ci waay wax baax na ndax waaye wér nañu léegi euh, ginnaaw lii euh, nu mu tudd xadiis bi nii nii ñu ci gis ni taxrib bi walilah alhamdu wal minna euh, mooy waa léegi léegi bon am na ñu koy jànge comme imaamu daaw rabbul arshil rabbul arshil azimi wala rabbul arshil mu ne imaamu nutiin toxale na jële ci ad-Daawudi mu ne moom da koo solo bi raf'il azim rabbul arshi al azim mooy rabb bu boobaa borom bi moo màgg rabbul al azim yàlla mi nga xam ne moom moo màgg voilà waaw mu ne karim tamit noonu la <laughs> rabbul arshi al karimu mooy borom bi nga xam ne moom moo tedd di borom arsh waaye mu ne waaye nag al jumhur nag mooy ala annahu ma naatun li rabb naataani rabb kon euh, karim ak azim rabb la ñuy melale. waaye mu ne waaye aljumhur bil jar ñoom dañ ko rabbul arshil azim mooy aras bu mag waaye aras bu tedd waaw kon noonu la ko quoi loolu loolu la waaw wallahu taala alam léegi mu des ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi bunt bi wax ci ay masala ci wàllu ñaan ñu ne la lii moo ñuy may nag ñu ñëw ñu ñëw ci liñ la doon wax sànq liñ la doon dig te waxoon ko xadis bële euh, newoon dinañ ci ñëw te mu juñ ci woon a ñëw léegi mooy euh, nañu xool fii léegi euh, mooy waaw ñaan ñaan d'abord nañ taxawandi noonu tuuti ñaan waaye ñaan mooy lan xam nga loolu taxawoon nañ ci bi ñuy tàmbali te waxoon nañ la ñaan c'est pas rek damay wax samay soxla yàlla may ma lii moo tax kii euh, al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne wa qaala ash-shaykh Abul Qaasim al-Qushayri fi sharh al-asmaa' al-husnaa mu ne Serigne ba lii nag mu ngi ko wax ci bismillahir rahmaanir rahiim kitaabu ad-da'awaat bu imaamul Buxaari rahimahullah ci Sahih bi wa qawlullahi ta'aala ud'uunii astajib lakum innal laziina yastakbiruuna an ibaadatii sayadxuluuna jahannama daaxiriin mu ne Serigne bi di Abul Qaasim al-Qushayri rahimahullah nee na ci téereem boobu bi muy sharh al-asmaa' al-husnaa loo xam ne mën nañ ko tënk ni alhamdulilah mu ne jaa du'a fi alqur'ani ala wujuh mu ne ñaan nag ñëw na ci alqur'an ci ay wàllu yu wute te lii mooy lan mu ne minha bokk na ci alqawlu mu ne non min minha al ibada bokk na ci mooy jaam jaamu yàlla mooy wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk borom bi ne yeneen sam bul wala tad'u mooy bul jaamu min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa maa laa yan faw ko loo xam ne de toute façon du la jariñ wala yaduruka manulaa xëccal jariñ waaye manulaa jañal loran ah. te moom ci boppam nga bañ koo faale du la lor comme li la buxaabakat yi di wax ah suñu maaman yi nga xam ne ñoom mënuñu tus ak seen xërëm yi ñu naan boo leen moytuwul dinañ la escanté lañ doon wax Seydina Xaalid ibnul Walid ak tële Seydina euh, euh, al-Mughira ibn Shu'ba <laughs> ak tamit kii euh, Dimaam ibn Sa'laba yaa Dimaam ittaqil baras mën a leen topp leen ne ngeen naan lan ñii dañoo man dara suñuy xërëm yi ngeen naan naa leen moytu bu ma moytuwul dinañ ngaana dina ma dal ak lépp rek yooyu waaye yow ñii mënuñu seen bopp tous waaw loolu ay caaxaan kese la kon mooy wala tadon bul jaamu voilà te gis nañ hadith sayna an-Nu'man euh, euh, euh, ad-du'a huwa al-ibada huwa al-ibada jaamu ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla yoneen saa sam tudde jaam ñaan jaamu yàlla kon wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru bul nekk di jaamu di dagaan di jaamu wëlif yàlla loo xam ne koo xam ne wala loo xam ne matt la bronze wala nit la sax wala may malaakaaki yooyu yoo xam ne du la jariñ te du la jariñ du la lor ah. waaw benn ngoog mooy kon ad-du'a al ibaada bokk mu ne ñaan day tekki la wa minha al istighatha day tekki tamit wóllooy mooy ñaan wóllu wad'u shuhadaakum borom bi bu ne gaa yéeféri aywa woo leen seen ñi nga xamante ne nee nga ne ya ya ya ñoom ñoo leen di seede wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin ca suratul baqara waaw ca aaya 23 ba bu deen da ngeen a nekk ci sikki sàkka ci li ma nga xam ne moom lañu wàcc ci suñu jaam bi ñun borom bi tabaaraka wa taala mais indi leen saar bu mel ni alquran benn saar rek ci saar boo xam ne saar alquran woo leen ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci mbir yi waaw seen yàlla yeeg seen ñi ngeen seen xërëm yeeg seen parandoo yi nga xam ne nee nañ ñoo leen di seede ci mbon gi ngeen nekk te ñu wëlif yàlla woo leen waaw wadu boobu mooy woo leen ñu dimbali leen mooy mooy borom bi euh, li li nga xam ne bu doon nit mu tudde ko tricher dañ lay joxub liggéey nga wut ñeneen ñu la ciy dimbali <laughs> loolu moom may na leen kon jël leen seet leen ku leen ci dimbali mooy ut leen dimbal wad'u shuhada'akum ut leen dimbal ci ñeneen <laughs> ñoom ñu dimbal leen ndax man ngeen a créer ab saar voilà mu ne loolu da koy tekki wa minha ba léegi du'a day tekki su sual ñaan waaw ud'uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen gis nga ñaan kon li muy li muy yan yëpp waaw waaye wa minha al da'waahum fiihaa subhaanaka allahumma mu ne bokk na ci wax ja nga xam ne moom naan da'waahum fiihaa subhaanaka allahumma mooy waa àjjan bu ñu fa duggee bokk na ca seen la ñuy wax nga xam ne seen sikkar yi mooy lan subhaanaka allahumma e eh, boroom bi woonaa sa cellate waaw maa ngi fee ci sa géej yi allahumma yow suñu borom wan ni daa waaye it day yor li nga xamante ni mooy eh, eh, saasu woote yawma yad'ukum waaw bés ba nga xamante ne la leen seen boroom Eh, di lo di di di woo waaw di woo kenn nag du absenté non loolu moom kenn duñ ne ana diw <laughs> ñu ne bon da ngay xam ne nekkum yawma yad'ukum fa yastajibuuna bi hamdi wa tadhunnuuna in labistum illa qalila waaw <laughs> ca suuratul isra yi waaw qul kuunu hijaaratan aw hadiida aw xalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayaquluuna man yu'iiduna qul alladhi fatarakum awwala marra fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mataahu qul asaa an yakuna qariba kañ lay xew yawma yad'ukum bis biñ leen di woo waaw bésu buftu ba kenn du absenté ana di waay yow doom daa feebar non fa yastajibuuna ngeen wuyu bihamdihi wa tadunnuuna in labistum illa qalila waaw waaw ngeen xam ne àddina bii lu ngeen fi ne lu néew la kon loolu day ak woote la dañ leen di woo wastanaa waaye ak bakk ñaan day tekki bakk day jël sens boobu qul ud'u aw ud'u arrahman ayyama mu ngi noonu <laughs> waaw muy ah kon mu ngi noonu kon lii yëpp da koy yenu hmm. allah kon euh, loolu euh, daal dinay leer qul ud'u allaha te mooy jeexitalu saar bi ñu nekk sànq suuratul israa qul ud'u allaha aw ud'u arrahmaan ayyammaa tad'uu falahul asmaa'ul husnaa wala tajhar bi salaatika wala tuxaafid bihaa wabtaghi bayna dhaalika sabiilaa qul ud'u waxal ñe woo leen ñaan leen waaw ma ne qul ud'u <laughs> waaw wax leen ñu woo yàlla mooy bàkk leen yàlla wala arrahman bu ngeen di ñaan ku ngeen ci tudd ci mooy liñ la doon wax naan la bokk na ci tegginu ñaan yi imam Ibnul Jawzi rahimahullah doon wax que nga ci euh, ci hadis bee ñu génn asmaullah ku ngeen ci man da bàkk kañ ko rek xam ne ne yàlla la waaw bu ne allah arrahman boo ci jël kenn ki la voilà kon mu ne loolu lépp day yenu ñaan léegi buñ xamee lii te waxoon nañ la ko ne ñaan yoneen saa xam ne la laa ilaha illallah ñaan la <laughs> waaw wala ñoo wax ne parce que jaam bi ci kaw noonu day dégg hadis bi naan man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala mimma u'tiya as-sa'il voilà ci noonu koy dégg ci kaw buñ jàppee ne hadis la bu buñ dëgër waxoon nañ la ñun liñ ci xalaat kenn hadis bi ak liñ ci gis mooy dëgëru waaw mais boo ko jàppee noonu côté boobu mooy côté boobu moom mu dëgg la waaw parce que kàddu yu mel nii mooy liñ doon bañ foofu rek doon ko dàq mooy nit jàpp ne xadiis bi ci kaw loolu que ne mooy yow da ngay siyamaa ngay tey nekk ci bàkk yàlla loolu bàyyi ñaan alors que borom bi ne xul ne ne ne waxal sama jaam yi ud'uni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ak bi naan ud'uni astajib lakum ñaan leen ma borom bi joxe ndigal yow ngay ah nga ne par di ko bàyyi loolu lañ doon bañ. te loolu lañ bëggoon a dàq ci bopp képp koy xalaate noonu naan na moom ñi ñaan daa fekk ngeen tuuti loolu am nañu ko doon wax waaw jàpp ne li gën a mat mooy nga bañ a ñaan alors que li gën a mat mooy li yoneen saa sam nee mooy di sikkar di tudd yàlla tey ñaan voilà al jam'u bayna al husnayni te loolu mooy wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata waaw loolu ka noonu lañ leen defee xeet bi nga xam ne yéen a diggu dóomu sinon ci kaw noonu hadis boobu maanaa boobu day nga xam ne shaghalahu nekkul ne mooy dafa nekk di ñaan di tudd borom bi loolu tax ba amul temps wu toog bi ñaan mooy boobu àndagul rek loo xam ne da ko tay nii bàyyi nii mu nekk ci sikkar bi sikkar ah, ba daal di jóg dem fekk am na keneen koo xam ne mu nga doon ñaan kooku noonu borom bi mën na koo may lu lu gën li mu nekk kee te loolu waxoon nañ la de façon xam nga ne entre sikkar ak ñaan sa soxla loolu am na différence waaw parce que fi ngay tudd mooy kan borom bi la ngay ñaan mooy sa soxla en général ñaar yooyu bokkul la imam Ibnul Qayyim doon wax naan xanaa nit taxawul di xool naan ñaar yi la la ngay gën a màgg mais sauf que lii màgg parce que mooy jaamu yàlla waaw ad-du'a huwa al mooy jaamu yàlla la ko yoneen saa salaam tuddee waaw mais loolu mooy de toute façon ñëpp xam na nit ki day aj xolam kon loolu la kon nga gis fii ad-du'a u day tekki as-sana kon mu ngi noonee euh, euh, qul ud'u allaha aw ud'u rahman voilà kon loolu lu ama am solo la léegi kon léegi bu ñu paree ci lii ñu ñëwaat nag ci kon suñu lëkkaale ma buntu bi mooy liñ doon wax ne kon mais yow parce que kat yonent saa salaam bu ab weñ so tar tar masoon na ñëw lii lay wax ah mais lii nii lii lay sa bi ñaan ah, <laughs> ah lay sa bi ñaan al imaam al xaafiz euh, an-Nawawi rahimahullahu taala ñoom borom Umdatul Qaari al imaam al ayni ñoom imaam al al al al al jamii ñoom daal dinañuy wax ay wax al imaam tabari tamit rahimahullah mooy boo nee mais attends te loolu al haafiz al ibn Hajar rahimahullah euh, mu ngi koy leeral ci al Fath mooy mais yow lii parce que imaam an-Nawawi kat fii mu ko indi masala ci du'a lii te imaamul Bukhari gis nga buntu bi mu ko gis nga buntu mi mu ko di kitaabu zikri wa du'a wa tawba non imaamul lool imaamul kii la nu mu tudd al al al al al al muslim imaamul buxaari rahimahullah kitaabu da'awaat baabu du'a inda al kurab waaw al karbi jamono karb weñ soog tartar kenn mi lii la. la ilaha illallah. al-aziim al-haliim laa ilaaha illa allah rabbul arshil aziim laa ilaaha illa allah rabbus samaawaati wa rabbul ardi wa rabbul arshil kariim waaw mais lii ñaan la ñu ne la waaw waaw ñaan la ñu ne léegi euh, kii nañ nañ nañ xool li imaam al-Haafiz Ibn Hajar bon euh, wax imaam an-Nawawi lu mel nii la waaw waaye nañ jël imaam al-Haafiz Euh, Ibn Hajar al-Asqalani ya imam at-Tabari muy toxal waxam mu ne qaala at-Tabari hmm? mu ne imam at-Tabari de nee na hmm? waxoon nañ la kàddu yooyu nag yëpp a dox waaw la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu loolu imam ñëw na ci hadith imam Seydina Ali it soloonal mel ni sànq taxrij dañ ko fàtte dañ ko fàttee wax voilà laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu al-aliyyul azim laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu al-halimul karim ak laa beneen kaddu laa ilaha illa allah al-halimul karim subhanahu tabaraka wa ta'ala rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin yooyu yëpp imam an-Nasa'i moo ko ndi comme li imam al-Hafiz Hajar ne akhrajaha kulluha kullaha an-Nasa'i imam at-Tabari nag di tontu ci wax biñ doon wax sànq mais lii nii lan la nekk ñaan imaam al-Hafiz mu ne qaala at-Tabari maanaa qawlu Ibn Abbas yad'u parce que imaam Ibn Abbas dana yoneen saa sax moo doon ñaan wi ah. léegi wax ji mooy ah <laughs> bu ko kar bu ma soo doon ñëw da ko da doon ñaan lii du gis nga li wax anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana yaqulu 'inda al-karbi am na yoo xam ne dana yad'u da doon ñaan waaw léegi loolu ah wax kàddu yi mu ne waaw waaw wa innamaa huwa tahliilun wa ta'ziimun te lii wax laa ilaaha illallaah ak màggal subhaana rabbiyal azza subhaana wax ne kii laa ilaaha illallah rabbul arshi rabbul arshi wa rabbus samaawaati wa rabbul ardi wa rabbul arshil kariim ak al azim fële laa ilaaha illallah rabbul arshil azim mais loolu loolu la mu ne yaxtamilu amrayn ñaari mbir la yenu ahaduhuma benn bi mooy anna al muraada te liñ ci jublu mooy taqdimu zalik mooy ñaan gi ngay wax door a ñaan da ngay bakk yàlla comme ni hadisu abu muhammad bi fadala ibn ubayd bi radiyallahu bi mu waxoon ne waa ji yone saa ne mii ki yàkkamte nag woo ko wala woo ko wax ko wala keneen ne ko boo ñëwatee di ñaan na nga yàlla sant ko julli ci yonentaam sallallahu alayhi wasallam door ñaan am ñu ne loolu la mooy lii nii du lii rek la doon wax ah waaw mu ne kon loolu lenn la ahadu anna al muraada taqdiima zaalika qubayla du'aa day jiital lii laata muy ñaan kamaa warada min tariq Yuusuf ibn Abdillah ibn al-Haaris comme ni nga xam ne noonee la rote ci xadis bi ci yoonu Yuusuf ibn Abdillah ibn al-Haaris bi nga xam ne imaam al-Haafiz tuddoon na mu ne ca jeexal ba ba mu waxee lii nii ah lu mel nii laa ilaaha illallaah al-aziim al-haliim laa ilaaha illallaah rabbul arshil aziim laa ilaaha illallaah rabbus samaawaati wa rabbul ardi ginnaaw gi da cee teg summa yad'u ginnaaw gi mu ñaan yeneen saa saam daal li ñaan kon loolu mooy mbëmbëstal la laay taay la ngir ñaan mooy bàkk borom bi tagg ko kañ ko door a ñaan comme li yeneen saa sa waxoon xadiis boobu nga xam ne mooy bu Abu Muhammad Fadala ibn Ubayd léegi benn ngoo ko euh, imaam al-Hafiz mu ne qultu wa kadha huwa 'inda Abi Awaana fi mustaxraja mu ne naka noonu tamit la ñëwee ci euh, mustaxraju al imaam Abu Awaana rahimahullah min hadha al wajh ci wàllu wi wa inda Abd ibn Humayd na ko noonu eh, ci Abd ibn Humayd min hadha al-wajh ci wàll bi mooy te yeneen saa sam kaana idaa hasabahu amrun bu ko bettoon mbir mu tar lan la doon wax wala loo xam ne day tiitalaate qaala danaan imaam Ibn Abbaas ne fa zakara zikra mu tudd eh, sikkar gi laa ilaha illa allah al-azim al-halim laa ilaha illa allah rabbul arshil azim tudd yooyu laa ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim wal azim bi mu tuddee lool ba pare lu mu ci teg ah wa zaada mu yokk ci summa daa ginnaaw gi mu ñaan mu ne beneen bu koy dëgëral ñaaree ngoog wa fil adabil mufrad te nekk na ci téereb imaamul Buxaari yi boobu al adabul mufrad rahimahullah min tariq Abdullah ibn al-Harith mu ne sami'tu Abdullah mu ne sami'tu ibn Abbas dégg mu tudd ko hadis bi wa zaada mu yokk fii aaxiri allahumma asrif anni sharra mu ne yonent saa salaam ne borom bi yal nag ma wëyal mu wëllif ma soril ma mbonu lii nga xam ne mooy tii nga xam ne mooy karb gi tiitaange gi lii nga xam ne mën na tiital jaam mën na nekk koo xam da koy eh, alak mën na ko ay problème yu xew voilà kon léegi lii hmm? eh, mu ne lii la mu ne qaala at-Tabari imaam at-Tabari nag mooy lii mooy premier bi que ne non lii laay taa yu ñaan laa tekkiwul ne lii rek lay wax yem ci mu ne qaala at-Tabari al-imaam at-Tabari rahimahullah nee na wa yu'ayyidu haadaa mu ne lii nag lii dëgëral lii yëpp mooy woy eh, maa rawaa al-A'mash an Ibrahim annahu qaala mooy lii al-imaam A'mash solo jëlee ko ci Ibrahim an-Nakha'i rahmatullah alayhi annahu qaala mu ne nee na kaana yuqaalu doon nañu wax ne idaa bada'a ar-rajulu bis-sanaa qabla ad-du'aa istujiiba que nit ki bu dajee bu tàmbalee te lii mooy xadiis Fadaalatu ibn Ubayd bi ñu la doon ñun gis nañ ko fii ci Riyaad jarul muy nekk ci loo xam ne majhul loo xam ne dañ naan ah lii lan la dëgg rek doon nañ wax rek ah ni nit ki bu dee daa tàmbali li nga xam ne mooy sant yàlla bat yàlla kañ ko laata muy ñaan des na ko nangal wa idaa badaa waaye bu tàmbalee bi du'a ñaan la sana laata muy bakk ah kaana ala raja loolu lu ñuy yaakaar la rek waaye mooy mënuñoo dogu ca nangu wax waaw mu ne léegi kaana yaqulu inda al karb la ilaha illa allah al azim al halim lii nii laay taayu ñaan la ah mais tekkiwul ci lii rek la doon yen te hadith yi wan ne ko ak asaar yi mu ne beneen bi nag bi nga xam ne moom la yenoon mooy